wa id qaala muusa li qawmihi yaa qawmi dkuruu nicmata allahi calaykum id jacala fiikum anbiyaaa wa jacalakum muluukan wa aataakum maa lam yuuti axadan min alcaalamiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaam ñaar fukk bi mu ne wa id qaala yéen waa ahlul kitaab fàttaliku leen waaye wa id qaala fàttalekul yow rasulullah sallallahu alayhi wasallama qaala ba mu waxee muusa suñu ndaw ba nga xam ne moom lañu xame muusa ibnu imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam li qawmihi ba mu waxee ay ñooñam di waa banu israil alayhi salaatu wassalaam ne leen yaa qawmi yéen samay ñoñ udkuru waay waay fàttaleku leen ni'matallahi tey tudd tey fàttale ko xéewalu boroom yu mag yi nga xamante ne nii aleykum moom la dotti ci seen kaw il ba nga xamante ne nii ja'ala fiikum anbiya ci la defe tànn ci seen biir anbiya ay yonente alayhimu salaatu wassalaam waja'alakum muluka ba pare mu daal di jël ñenn ñi ci boppam daal di leen def li nga xamante ne nii muy ñoo xam ne ay boroomi nguur lañu nekk ñoo xamante ne nii ay boroomi alal boroomi nguur moo tax nga gis ci waa banu Israayil bari woon ay yonent waaye bariwoon ñoo xam ne borom bi tabaaraka wa taala daf leen defoon ay buur joxoon leen kàttan ak doole wa aataakum mu jox leen nag maalam yuuti loo xam ne joxu ko ahadan kenn minal aalamiin ci seen doomi jamono ñi nga xamante ne nii ñooy waa àddina bi yépp seen jamono ñoom la borom bi tabaaraka wa taala yëkkati woon mu ne leen yaa qawmi seydina Muusa alayhi salaam ne leen yaa xaw waay waay samay ñoñ ginnaaw bi nga xam ne ci laa leen di woo ngeen fàttaleku yii yaa mi yéen samay ñoñ udxulu ngal la waaye dugg leen waaye al ardal muqaddasa lii mooy bi nga xamante ne nii lañ jóge ca firawna suñu boroom tabaraka wa taala ne leen ngeen dugg ci al ardal muqaddasa te lañ gisoon waqulu hitta wax leen loolu le léegi gaa yi dem di wax leneen ko waa habbatun fi sha'ra wala <laughs> loolu gisoon nañ ko ci suuf yi nga xam ne mooy suuratul A'raaf bi wal iyaadu billah léegi nag mu ne leen kon nag ci lañ leen waxoon dugg leen al ardal muqaddasa li nga xam ne mooy suuf si nga xam ne moo sell di iliya fii di ay bal baytul muqaddis fii nii nga muqaddas baytul muqaddas nga xamante ne mooy fii Jérusalem ak foofale ay woy dugg leen suuf sii di bilaadu Shaam gu réy gii yi nga xam ne dañ koo màggal dal di koy sellal allati bi nga xam ne kataba allahu lakum moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di bind daal di leen digal ngir ngeen dugg fa def ko bu ngeen defee nag li ngeen wax rek dem dugg bu boobaa mooy li nga xam ne noonu la dogale ne noonu ngeen fay nekke nekk ci jàmm nekk ci loo xamante ne ci dal wala tartaddu <coughs> te nag bu leen wane gannaaw de bu leen dellu ci lii nga xamante ne nii moom la leen seen boroom tabaraka wa taala daal di dugal daal di digal ak li nga xamante ne nii moom la leen digal ngir ngeen dugg foofale léegi nag bi ñu waxee lool ndax def nañu ko léegi nag gaa yi nag waaye ndax ndax wala du wala anqa wala adbaarikum te nag bu leen dellu seen gannaaw yi bañ koo def de waa fatanqalibu ndax bu ngeen ko defee rek di ngeen mujj nekk na way perte de xaalu gaa yi nag nag au lieu ñu def liñ leen wax mooy ñoom dañoo masoon a nekk ñoo xam ne wal iyaadu billah ñu dëgër bopp daa bari woon ci ñoom noonu lañ koy gisa rek ca suuratul baqara bees leen ne def leen dara rek ñoom il foo ñu objection ko il faut ñu am luñ ci teg banewul ne lii moom duñu ko def wala gin ñoo leeralal mbir yi au lieu ñu def liñ leen wax bu ñu ko defoon nii leen ko borom bi waxe ne kataballahu lakum moom la bind ngir yéen ba pare digal leen ngeen dugg fa konoon kon ci jàmm lañ fayam waaye defuñu ko wu ñu ne yaa Muusa e yow Seydina Muusa qaalu ñu ne ko yaa muusa i e yow muusa alayhi salaam inna fiha qawman jabbarin ne waay yow yow xanaa xamoo fi nga ñuy wax ñu dugg xanaa xamoo ne foofu qawman ay nit ñoo fa nekk de inna fiha nekk na ci biir ardal muqaddasa suuf su sell see nga ñuy wax qawman ay nit ñoo xamante ne nii jabbaar yi nañu mën a rëy rëylu te mën a damm yaxu gaa yi mooy mën a duma bu baax ñi nga xamante ni ñooy seen noon yi gaayu féroce lañu mën a rëq digg ñi nga xam ne ñooy seen noon yi te am doole wa inna te ñun lan nadxulaha ma ne lan waxuñ sax lam lam non lan mooy dañu fi du dugg ba faw lan nadxulaha duñu fa dugg hatta yaxruju minha fekk ñoom ñu ngi ci biir ñu soxor ñee waaye yow ñun duñu fa dugg fa in yaxruju minha bu ñu fa génnee nag fa inna daaxiluun ñun te la ñuy dóor a dugge nag qaala bi ñu waxee lool xaala mu wax rajulaani ñaari góor min alladina ci ñi nga xamante ne nii ñoom ci seen biir ci waa banu israil ñaari góor wax ñi nga xam ne ñaar ñoo xam ne moom bokk nañ min alladina yaxaafuun ñi nga xam ne ñoom ah ragal nañu lii digalu boroom bii nga xamante ne nii moom la leen digal ñu bañ cay woy jile tey tey tey rek la ñuy am problème mooy di borom bi digal la nga bañ ñoom ñu ragal loolu lële sànjum borom bi dal leen waaye min alladina yaxaafuun ñi nga xam ne ñoom ñoo ragal seen borom te xam seen borom mi nga xam ne ay digalam kenn waru cee objection kenn waru la naan dañ koy seetaan ñu nag nga xam ne an'ama allahu alayhima borom bi tabaaraka wa ta'ala de moo daal di def xéewal ci ñoom ñaar ñoo ñële am nañu ne kii kenn ki mooy Seydina Yusha ibnu Nun ma mu àndaloon wa id qaala Muusaa li fatah doon gis ca suuratul suuratul kahfi am ñu ne kenn ki moom la voilà ndax moom après moo nekkoon yonent ginnaaw Seydina Haarun ak Seydina Muusa ak Seydina Haarun alayhi salaam moom la suñu boroom defoon mu nekk yonent seen ginnaaw kon nag moom nag moom am ñu ne moom moom ci moom la ak beneen waay léegi nag ñoom ñi nga xam ne anaama allahu alayhima boroom bi tabaaraka wa taala daal dina leen dot ci xéewal ci seen kaw ñoom ñaar lan lañ wax seen gaa yi ne leen waay du duxulu alayhimul baab ne leen duggu leen buntu bi duggu leen niñ leen ko waxe duggu leen ni leen ko seen boroom tabaaraka wa daal di joxe ndigal ay waaye dugg leen dëkk bi te bu leen ragal dara ak bu leen ragal naan ay ñoom diw ak nii de topp leen ndigal rek fa ida daxaltumuhu bu ngeen duggee buntu buntub dëkk bi comme niñ leen ko waxe fa ko mu ghalibun yéen di yéen a leen di gañe buñ taxawee nara jàmmaarloog ñoom ak yéen yéena leen di gañe léegi nag waalallaahi te nag ci borom bi tabaaraka wa taala kott dongu fatawakkalu na ngeen wàkkeerlut ci moom bu ngeen di dugg in kuntum mu'minin bu ngeen nekkee ñooyu gëm yàlla leen lu tax ngeen di wàkkeelu di ragal ay doole yi ñoo xam ne mbindeef lañ bay fàtte ki nga xam ne kàttanu borom bi ak sañ-sañam ak man-manam di nga xam ne moo leen bind yéen bind ñoom ñoo ñële kon nag waaye wàkkeerul leen ci moom dong bu dee ne nekk ngeen ñoo xam ne way ngëm yàlla leen léegi nag xaalu gars yi daal di tontu Seydina Muusa ne ko yow daal daa mel ni yow déggoo lu ñu wax daal yow Muusa ñuy wax gars yi di wax nekkuñu fa sax di tontu ñaar ñii ah dañ leen a ignoré <laughs> voilà ñoom moom dañ doon wax ngir gidaar di leen gina ñaax ne leen ah mooy seen bañ gi doy na waar de def leen liñ leen digal gars yi tontuwuñ leen sax xam nga kan lañ waxal Seydina Muusa lañ waxal ne xaaral kii daa mel ni moom déggul li ñu wax xaalu ñu ne ko yaa Muusa i yow Muusa alayhi gis nga ñoom ni ñuy woowee seenub yonent xam nga lii lu doy waar la lii rek benn problème la buy wane ne lii yaa problème quoi parce que waxuñ yaa rasulallah yaa nabiyallah yaa Muusa rasulallah waaye ay yaa Muusa rek ngay dégg gaa di ko woowee xaalu ñu ne ko yaa mu <laughs> yaa Muusa xam nga wute nag saxaaba yonent bi alayhi salaam foofu ñoo leen raw foofu foofu ñoom moom yaa rasulallah voilà yaa nabiyallah yooyu lañu doon wax gaa yii nag moom ñu ne ko yaa Muusa yi eh yow Muusa naa ñun nag gis nga bu dee yow déggoo liñ la wax daal mooy mooy mooy daaj yow déggoo daaj naa ñun lan nadxulaha ma ne dañ fa dugg ba faw abadan léegi da ngaa bëggoon ñu dolli la ci lool lan bi rek doyoon na mais abadan nga soxla abadan duñ fa dugg ba faw maadaamu fii xaala wax fekk gaa yaa nga xam nga lu mel noonu la ñu wax innaa lan nadxulahaa hattaa yaxruju minhaa fekk ñoom duñu fa dugg ba mukk fekk génn fekk ñoom génnuñu léegi fii ñu gën ko ko leeral ma ne lan nadxulaha abadan ba faw maadamu fiha fekk ñoom ñu ngi ci biir du ñu dugg ci dëkk bi fadhab léegi nag bon bu la doyee noonu fadhaba yow léegi demal anta yow wa rabbuka ak sa borom bi nga xam ne moo lu ko digal nee nga fa qaatilaata moom ngay jaamu yéen ñaar ngeen xeex xeex bi ah inna kanta ñun waa banu israil alayhi salaam wal iyaadu billah <laughs> hahuna fii nga ñu gis nii fii fii xa'iduuna fii la ñu dëju laax fii la ñu riigu dara lañ jamul waaye yéen tam ñun xeexuñu ah simple na da xeexal xeex deeg sa boroom léegi nag mooy gis nga bala ñoo continuer <laughs> suñu boroom ne waa nañ continuer bare xaala mu ne rabbi suñu dinaa Muusaa ne ay rabbi daal daal la loxoom boromam daal di jublu ci boromam ne inni man kat laa am li ko mënalu ma dara illaa lu dul nafsi sama bopp daal laa manal dara wa axi ak sama frère bii di Haarun alayhi kon nag fafruq baynana yal na nga taqali suñu diggante wa baynal qawmil fasiqin man ak sama frère ak ñi nga xam ne ñoo nangoo ànd ak man yal na nga taqale suñu diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo génn topp ñoo ñi nga xam ne boo leen digalee du ñu def fa qaala suñu boroom ne fa innaha dëgg-dëgg gis nga dëkk bii ma leen bindaloon ngir ñoom ne leen dugg leen fa du ñu am benn problème ñu bañe nii nañ xam ne moom de muharramatun alayhim daal di nañ leen koy xaraamal ci seen kaw arbaina sana mooy quarante ans yo ngi ñeen fukki guddi ñeen fukki at yoo xamante ne ñoom duñ fa mën a dugg loolu araamal naa leen ko yet yi fil ard dañuy nekk nag ci tëyu mooy di di ëlëmu nekk ci kaw suuf fu nekk ñu wër fa du ñu am fu ñu mën a teg seeni bagage fépp fu ñu nekk rek buñ fa ne war faa jóge demaat feneen léegi mu ne falaa tasa fala tasa amul benn loo looy njàq de amul njàq de alal qawmil faasiqiin ci li nga xamante ne nii mooy dal nit ñi nga xam ne ñoo génn topp lii la léegi fii la mbir mi yem nii après suñu borom dina continuer ñu taxaw tuuti mooy gis nga boo gisee gars yi seen esprit bi moom la seen sët yi ba léegi yahuud yi loolu la ñu wax mooy lan naxrujaha lii na naa lan nadxula hatta yaxruju minha ñoom daal réew mu ñu ne ñoom ñoo ko war a moom buñ ñëwee dañ naan na fa nekk ñépp nañ fa jóge ñoom ñu war koo moom Palestine dañoo ñëw fekk fa ñoo xam ne ñoo fa ñoom ñu ne fii seeni maam a fi njëkkoon a nekk waa ñoom seen maam Seydina Ibrahim mi ñu jóge sax mais jógewul foofu moom moom Babylone Irak la jóge ñëw fekkoon fa ay nit mais est-ce que ñooñu dañ leen leen ne ñoom yéen léegi jóge leen fi déedéet mais ñoom ñëw dëkkandoog nit ñi rek lool sax duñ ko def léegi mooy na ñépp génn voilà bu ko defee ñoom kese boobuñ kenn rax leen ci réew moo xam ne fekk naa am nañu feneen mooy loolu defe nga ne jaadu la ba léegi nii loolu la doxal Palestine bëgg na fi ñépp exterminer génn gaa yi génne arab yeeg ñi nga xam ne du ñuy arab ak yooyu génn leen ñoom ñu nekk fa yor affaire yi léegi mooy loolu xoolal mook lii wayam mooy fekk génn ñu ñu duñ fa dugg voilà <laughs> loolu doyo day waar la loo xam ne nag wal iyaadu billah jikko ju ñaaw la yal nañu ci borom bi fóot wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin